fil baabil xamsiin wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaquumu nnaasu lirabbil aalamiina hattaa yagiiba ahaduhum fii rashhihi ilaa ansaafi udunayhi muttafaqun alayhi war-rashhu al-araq kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax ba léegi ci buntu bi ñu nekk wala ci tool bi ci garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna wa ja'alana allahu minhum amiin e, di wax ci wàllu ragal ragal yàlla ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ay ensemble de hadith mbooloo ay hadith bi ñu mujj woon gis moo doon hadith numéro trois cent quatre-vingt-dix-neuf muy bi nga xamante ne nii moo doon hadith Seydina Samura ibn Jundub mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala minhum man ta'xuduhu an-naaru wa minhum man ta'xuduhu ilaa rukbatayhi banim jeexe walillahi hamdu wal minna tey ñu war a gis comme niñ ko waxoon hadis numéro quatre cent ah ñeenti téeméer mooy hadisu numéro quatre cent mooy waan ibnu Umar mu ne hadis bi mu ngi koy jële ci doomi Umar bin Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala neena yaqumu nnaasu nit ñi dañuy taxaw li taxaw yawmal qiyaam ngir lan ngir borom bee <laughs> nga xam ne yaxiiba lay fàddoo ahaduhum fi rashe mooy day dem ba mooy lan koy engloutir da koy muur <laughs> alhamdulillah comme bu ñu nee nit ki euh, dafa dugg ci ba ci ci ci mbalkaam ndox mi bi mu duggee kenn gisatu ko mooy dafa dafa nuur ci biir loolu mooy yar yi ba waaw mooy ko dafa dem comme boo jëlee benn dërëm dugal ko ci paanum ndox nga ne ah dërëm bi de raaba dërëmu <laughs> dirhamu <laughs> fil bi'ri waaw moom de fàddu na ci teen bi waaw ci dex gi ma ko dóor wala ci paan bi waaw léegi loolu noonee ah, wala ci birmil gi fil birmili waaw gaaba dirhamu fil birmili <laughs> waaw dërëm bi daal dinay fàddu sànku na réer na ci biir dugg na ci biir li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy bërigo bi léegi mooy xattaa ba ni nga xam ne yaxiba ahaduhum fi rashihi ci la kenn ci ñoom di daal di eh, eh, ay rash voilà ci lan lay lay lay lay lay nuur ci li nga xam ne mooy ar-Rash imaam an-Nawawi ne al-Araq rahimahullah mooy seen aw ñaqam nga xamante ne ilaa amsaafi udunayhi day ñëw ba nekk ci euh, mooy fi euh, diggu diggu diggu nopp fa lay ne Allahu akbar <laughs> kon nag mu ngi noonu de noonu lay demee Allah mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko ah muttafaqun alayhi udunayhi ila ansaar udunayhi mooy euh, moitié wu xaaju ñaari noppam yi day ñaq gi day ñëw ba foofu mu ne xadiis bi kon muttafaqun alayhi ah, mooy euh, euh, imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bi ñu ci dugg mooy est ce que ñoom kese ko solo ñu la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad na ko noon al imaamu Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala jamii' daal dinañ koy solo al imaamu al Bukhari indi na ko ci ñaari bërëb <coughs> eh, fi mu ko njëkk indi mooy eh, kitaabu tafsir suuratu waylun lil mutaffifin baabun yawma yaqumu nnaasu li rabbil aalamiin indi na ko foofu waaye it indi na ko yoo xamante ne nii mooy ci kitaabu riqaaq baabu qawlillahi ta'aala alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun kon nag nañ ci jël benn kon nañ jël bii nii ñu nekk nii mu ne haddathanaa Ismaa'iil ibn Abaan mu nekk ñu nettali al-imaam al-Buxaari mooy Ismaa'iil ibn Abaan di Ismaa'iil ibn Abaan al-Warraaq al-Azdi wa Abu Ishaaq ñii ne Abu Ibrahim al-Kindiyu mawlaahum al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Iisaa ibn Yuunus voilà ñu doon tudd Abu Ishaaq sëtam yaa ngi doom ak doo sëtam ak doomam mooy Iisaa ibn Yuunus ibn Abi Ishaaq Amr ibn Abdillah ah gis nañ ko jotaay bii ñu génn ah la doon wax doomam yi ñu garaaw lañu ñu kawe lañu ñu màgg waaw usratun mubaaraka la muy Iisaa ibn Yuunus ibn Abi Ishaaq voilà kon mu ne Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq rahmatullah alayhi moo ko nettali al-Hamadaniyu eh, mooy Abu Amr as-Sabi'iyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ibn Awn mu nekk ñu nettali mooy Ibn Awn di Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzaniyu mawlaahum al-Basriyu rahimahullahu ta'ala an Nafi'in moo ko jëlee ci Nafi' di Nafi' mawla Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma abu abdillah rahimahullahu taala an ibni umar moo ko jële ci njaatigéem de ibni umar di abdallah ibni umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abd al-uzza rahimahullahu taala wa radiyallahu anhuma ah, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama mu ne muy jële ci mu ne nee na yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin qaala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila nisfi udunayhi ah, la ko indee kanta ki euh, euh, bi mu njëkk indi boobu moo gën a niroog bii waaw ndax boobu mooy ci kitaabu tafsir mu jëla ko ci Ibrahim imam al-Bukhari mu ne haddathana Ibrahim ibn al-Munzir Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdillah ibn al-Munzir ibn al-Mughira Abu Ishaq al-Hizami al-Asadi rahimahullah al-Asadi al-Hizami mu ne haddathana Ma'n mu ne ki ñu ne tamit Ma'n di Ma'n ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar Abu Yahya al-Ashja'i al-Qazzaz rahimahullah qala mu ne haddathani nettali na ma man donc Malik imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ah, imaamu dar al-hijra borom ngir mi an Nafi' mu jël Nafi' gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansaafi udunay nii la ko indee nii hmm? ah, waaw mu ngi noonu ah léegi kantaal imaamu muslim rahimahullahu taala al imaamu muslim moom mu ngi ko indi ci kitaabul janna wa sifatu naimiha wa sifati naimiha wa ahliha baabun fi sifati yawmil qiyaama mu ne haddasanaa Zuhayr ibn Harb mu nekk wa Muhammad ibn al-Musanna wa Ubaydillah ibn Sa'id ci ñetti sëriñam la ko al imam Muslim jële mu ne haddathana nettali nañu Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama al-Baghdadi wa an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ak suñu beneen sëriñ de Muhammad ibn al-Musanna gis nañ ko jotaay bi ñu génn Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi az-Zamin Abu Musa bokk ci sëriñu kutubu sitta waa kutubu sitta wa Ubaydullah ibn Sa'id Ubaydullah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri an-Naysaburi Abu Qudama rahimahullahu ta'ala kon ci ñaari sëriñam yi ñetti sëriñam yi la ko jëlee qaalu mu ne nee na ñoom ma Muslim haddathana ne dalanu Yahya ya'nuna ibn Sa'id mu ne ñim ci jublu Yahya bi ñoom ñi ci jublu mooy ibn Sa'id mooy al-Hafiz al-Qattan ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-Ahwal al-Basri rahimahullah hmm? mu ne moom an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab Abu Uthman radiyallahu anil jami' mu ne akhbarani xabaare na ma man dong Nafi' Nafi' mi ngi sànq mawla Abdullah ibn Umar an ibn Umar mu jëlee ci njaati Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma yaqumu nnaasu li rabbil aalamiin qaala yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansaafi udunayhi wa fi mu ne wa fi riwaayatin min al-Muthanna qaala yaqumu nnaas lam yadhkur yawma voilà mu ne ci riwaaya imaam euh, ibn al-Muthanna foofu da ne nit ñi dañuy taxaw ci tudd yawma kon nii la ko al imaam Maalik daal di soloowe léegi euh, euh, mu des hadis bi ana ban la am ak bunt bi ñu nekk di bunt ragal xam ah ragal yàlla ta xam ne ah wa yuhadhirukum allahu nafsa borom baa ngi leen di moytu ndokuloo boppam de dañ naan la lëkkaale bi ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi lëkkaale bi mooy tàngoor yowmal qiyaam metti waay ba tax na nit dina lap ci li nga xamante ne nii mooy ñaqam te loolu al imaam an-Nawawi am na beneen beneen xadis bu mu ci indi bu ko gën a yaatal mooy xadis numéro 402 bi xadis sayyidina al-Miqdaad ibn al-Aswad wala ibn Amr bi dina ci gën a dugg foofu loolu ngir wane ne bés boobu bés la boo xam ne bu raglu la nit ñi dañuy nekk ci seen biir ñaq yi ba ni nga xamante ne nii ku nekk nag selon nam lay nam lay muure comme ni nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu nga xamante ne nii eh, eh, yonent bi alayhi salaatu salaam mooy xadiis yi naa jundub bi eh, Samuratu ibn Jundub bokk radiyallahu anhu mu ne woon kenn ci waa safara ndox eh, safara da koy jàpp ilaa kamba yi ba ci dejjoor yi cheville yi ñenn ñi ba ci ruq ba tey ba ci li nga xamante ne ñooy bëtu oom yi ñenn ñi ba ñi nga xamante ne nii mooy fi muy takk ceinture ndigg li eh, ñenn ñi day ñëw ba xoj ko loolu naka noonu fii laata ñuy dugg biir safara bii nag muy wax bii mooy avant ñuy dugg safara mooy bi nga xam ne fa la ñuy taxaw ca mawqif ba fañ leen war a àttee nit ñi sonn lool waaw ba da gis ñoo xam ne dañuy lap ci seenu seenum ñaq allah waaw loolu nag du ñaqu ñeneen ñi ah comme li ko ñenn ñi waxe comme li nga xam ne moom la ko mel ni al qadi Iyad rahimahullahu ta'ala ne eh, eh, peut-être ne c'est possible que ne euh, keroog ah, mbir yi day tara tara tara tara tara tara tara tar ba soit moom ñaqu ñaqu boppam la wala ñaqu ñeneen ñi waaw ndax li nga xamante ne nii day day day tar lool waaye loolu li nga xamante ne am na xadiis yu ko leeral ak comme biñ jóge sànq nii que ne mbir yi ku nekk la bu dee bii moom seen ñaq yi sax seen ñaq yi ku nekk ñoom seen ñaqi bopp la voilà seen ñaq bopp la waaw <laughs> waaw waaw du ne ñaqam wala ñaqu keneen mooy daa leer ni ñaq boppam la waaw waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu le mbir mi day tar lool lo lan mooy wane ne ñaq boppam la parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ci boo xamante ni al imaam al Haakim an-Naysaabuuri comme ni ko al imaam al Haafiz ibn Hajar al Asqalaani yu daal di bi muy sharh xadis bi ci mu ne imaamul Haakim soloo na ci hadiis Uqbat ibn Aamir ah, radiyallahu anhu lu mu yëkkati ba ba ci Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne tadnu shamsu te lool mooy hadiisu al-Miqdaad bi ñuy gis ci kanam noonu la moo tax boobu buñ fa ñëwee par exemple lii ñuy wax nii duñ ci taxawaat de toute façon foofu dina leeral yooyu mu ne tadnu shamsu dañuy jant bi day jege nit ñi minal ard day jege dañuy borom bi da koy xëcc Eh, da koy day indi jànt bi mu jógee ci suuf si yawmal qiyaamati bésub taxawaay bi fa ya'riqu an-naas nit ñi commencé bi ñaq waaw fa minhum man yablu araquhu aqiba voilà loolu mooy ware ne kon ñaqi boppam la du ñaqi keneen ku nekk coono ga nga am ak selon ni mbir yi di mettee ci yow ak te lool li koy li koy définir sa ñaq est-ce da nga ciy lap wala yow yow doo dund lool sax metti yooyu doo ko dund xam nga gisoon nañ samaatun yudilluhumullah juróom-ñaar ñi nga xam ne borom bi da leen di keral bés bi nga xam ne amul ker du keram mun tàng lool bés boobu waxoon nañ la ñooñu ñu bari lañ du juróom-ñaar ñooñ kese delluwaatal yaa vay ca fichier yi gise woon yooyu la mooy kon loolu day wane ne kon ñooñu par exemple ñoom ñoom bokkuñ ci lii waaw ña nga xam ne nag ñooy ñaq yenn ñaq yi mooy du ñëpp voilà am na ñoo xam ne borom bi moo leen di keral du ñu xam loolu du duñu ko gis comme safara bi passé ñii nga xamante ne nii safara bu bi mu nee yuttaa bi dañuy indi bi jahannam waaw dañuy ñot bi jahannama di ko indi waaw mu am soixante-dix mille ci hadis Mawlana Ibn Mas'ud bi njëkkoon a gis trois cent quatre-vingt-dix-sept waaw sab'una alfa zimam soixante-dix mille ay buum yuñ ko yeewe waaw buum gu nekk soixante-dix mille malaaka di ko téye di ko ñu koy buddi di ko loolu noonu xamoon na waxoon nañ la borom bi nee woon na innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika ah, ñoom gaa yoo yële anha mub'adun ñi nga xam ne ñoom jiitu woon ni ci ñun yiiw ak ngëm yàlla ak jege jege ñulu ba ma ba ma ba ma gërëm seeni jëf waaw ak yiiw gi nga xam ne moom lañu def préserver ko ba mu def ñooñu de dinañu sori li nga xam ne mooy jahannamaakum riiram moo tax la yasma'una hasisaha voilà kon naka noonu it ñii du ñëpp ah, ñooy ñaq ñi voilà moo tax foofu kon al imaam euh, euh, Seydina Uqba ibn Amir mu ne Yonent bi saa saam nee na tëdd nu shams jant bi day jege min al ard ci suuf si yawmal qiyaama bi tub taxawaay bi fa ya'riqu an-naasu nit ñi commencé ñaq fa minhum man yablughu 'araquhu qaatiba am ñoo xam ne ak ñaqam waa ji kenn ñoo xam ne ñoom seenu ñaq seen mooy seen dëgg tànk yi lay tolloo waaw al anqab aqib mooy plurielu anqab waylul lil anqabi min an-naar toskare ñeel na ah dëgg tànk yi nga xam ne ñay jàpp du ñu ko tooyal du ñu ko raxas ci safara kon koo xam ne moom ñaqam foofu la koy toll wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne man yabluwu nisfa saqih koo xamante ne ni yonent bay saa saam nee na fi nga xam ne moom la ko ñaxam di toll mooy euh, moitié mooy xaaju euh, yeelam bi yeel bi ci digg yeel bi digg yeel bi foofee ci la ci la ñaq ñaqam di yem wa minhum am na ci ñoom moo xamante ne man yablu rukbatah koo xamante ne óom yi ci óom yi ah yi ci la ay ñaqam di tollu wa minhum man yablu fakhida am na ñoo xam ne seen pooc yi ah seen yi ci nga xamante ne nii foofee fala seen ñaq yi di yem mu ne wa minhum alhamdulillah wa minhum am na ci ñoom man yablu khasirata am na ñoo xam ne mooy flanc yi flanc mooy wet yi gis nga nit ki fi ñu doon wax fi ngay takk ceinture gis nga euh, faar yi faar yi ca suufu faar ya fa muy takkaloog fi ñuy wat côté ba ñuy takk ceinture foofu ci wet yi wet yi côté yi côté foofu mu ne am na ñoo xam ne foofu la seeni ñaq yi di yem mooy da leen di ceinture ah xaasirata wa minhum am na ci ñoom ñoo xam ne ko yablughu mankibah moom moom mbagg yi la la la ak ñaqam dong day ñaq ba ñaq gi nekk loo xamante ne nii day day day day agsi daal di jote li nga xam ne mooy mbagg yi wa minhum am na ci ñoom man yablugu fa koo xam ne ay ñaqam day ñëw ba ba ci gémmiñ gi voilà <laughs> ba ci gémmiñ gi voilà wa ashara nee na yonent way sa saa daal bi nag junj bi yadihi fa aljamaha fa jël loxom def ko nii mooy boo ŋaangee yëkkati sa gémmiñ ubbi sa gémmiñ jël sa loxo bi eh, sa tenk loxo bi nga tàllal sa loxo bi daal di koy dugal ci sa gémmiñ gi nga ŋaang mooy wan da lii day agsi fii ci sa gémmiñ comme ni nga xamante ne aljama comme ni ngay jële di ko dugal ci gémmiñu fas wi xam nga day ŋaang fas wi da ngay koy ŋaangal daal di koy dugal la xam gi voilà loolu mu mu def mu mu ŋaang daal di yëkkati loxoom tàllal ko teg ko ci gémmiñ gi doon ne fii lay yem moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa minhum am na ci ñoom man yughashihi araqu koo xam ne moom moom day lap da koy muur li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy ak ñaq boppam wa daraba yonent bay sar sar daal di dóor bi yadihi ala ra'si jël loxoom teg ko ci kaw boppam wane ne mooy ñaq bi day ñëw ba muur bopp mu nekk koo xam ne day lap ci ñaq boppam Allah Allah allah allahumma sallim kon nag est ce que ne woon ci baabul xawf wallahi wa yuhadhirukum allahu nafsahu oh allahu akbar ah <laughs> kon mu ngi noonu kon kay mooy bés bii nga xam ne nit ñi dañuy taxaw muy bésub taxawaay bu bésub pénc fa ñuy àttee nit ñi la yii di xew yawma yaqumu nnaas moo tax mu ne bés ba nga xam ne lay taxaw nit ñi li rabbil alamin ñeel borom bi nga xam ne mooy borom mbindeef yi kon nag mbir maa ngi noonu allahumma sallim allahumma sallim kon nag mu ngi noonu de allahumma sallim <laughs> oh léegi kon lii de mooy xew yawmal qiyaam <laughs> hmm? kon nga ñaq wi keroog <laughs> nit kuy kuy lap ci ñaqam. léegi nag nga ne mais affaire bi nan la ñuy nekkee même bërëb du même bërëb la ñuy nekk <laughs> ñenn ñi naan borom bi day wàcc suuf si fii wa loolu lépp demewul noonu xam nga lu tax nit ñi de kan mooy jël jàpp ne réalité yow mal qiyam ak réalité àddina benn la. yow mooy li ma la doon léegi ñaari li dañuy li ma doon wax fan yële ñaari li dañuy tëdd ci benn lal kii nekk ci gént gu neex mu ngi gént nekk biir àjjana wala fu neex ñu koy ñu koy ñu koy bégal waaw. yitte gi day foor ba boo toogee nii yow tiim leen ñoom ñiy nelaw moom mu ngi muñ waaw nga gis keneen ki ci wetam la nekk ñoo taxaloo de ñàkk tooy képp lu tax parce que moom ay cauchemar la def mu ngi gént gént goo xam ne am na ay jaan yu ko fay matt di dugg ci bakkanam bi di matt la li nga xam ne mooy lexam yeeg noppam yi ah xaj gi di ko dakk muy daw mu ngi ñàkk tooy xëpp te pourtant ñoom ñaar keewa ngi ree moom nekk ci kaafiir te ñoo taxaloo ñoo bokk lal bu walillahi almasalu ala lool di àddina gi lan ngay wax nag li nga xamante ne mooy mooy mooy li nga xamante ne mooy mooy mooy alaaxira waaw waaw te bàmmeel noonu lay demee almeer yi am na ñoo xam ne dañ leen di mbugal yonent ba saa saa romb nay ne ne ñaar ñii lay la yu'azzabaan ñu leen di mbugal wa maa yu'azzabaani fii kii kabiir bal huwa kabiir ñii ñu ngi leen di mbugal kon loolu moom mooy bàmmeel yu ñu cimetière ñu ñu def fa ñu baax ñaan ñu yoon mooy yàlla borom bi bu leen jéggalul man leen buggalu bàmmeel ñenn ñi man leen faa dal <laughs> te pourtant ñeneen ñu ngi ci bànneex lan ngay xalaat nag yawmal qiyam beneen affaire ñépp ci même pacte bi lañuy ñuy nekk waaw yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar gis nañ ko fan yee bés ñuy soppi suuf si beneen suuf bokkul bii ak asamaan yi ñépp feeñ ngir yàlla mi nga xam ne moo noot ñépp moo leen noot ëllëg noot leen ci kaw suuf noot leen foofu <laughs> waaw mooy même pàcc bi lañuy nekk ku nekk sa ñaq bopp selon la la borom bi la nga def ak la tax ngay ñaq borom bi bàyyi la nga war a ñaq noonu ngay ñaqe waaw te ki nga taxalool moom mu ngi lap yow sa ñaq bopp yow dépassé wu la du la dépassé ku nekk ak la nga jëf waaw bàmmeel bi. bànneexu jàmmeel buñ foo xam nañ faa def ñu baax ñeeg ñu bon bi boole leen yonent bay saa saam xamal nañu ne mbir yi moom bàmmeel leen la benn mu nekk benn ci ci ci ci kiiwu tiwoy àjjana yi wala mu nekk xufra ab ab ab ab ab kamb xufari naar ci kàmb safara yi ñu branché la safara est que waa ji dañ naan buñ koy branché parce que moom ñi ko séq ñaar ñi ko séq ak moom daanaka ci digg bi la nekk fépp ñi ko ñu baax ñee ko wër kooku est-ce que moom moom safaraam tiwo safaraam du laa ñeneen du leen laal ku nekk yaa ngay yëg li ngay yëg te du wàññil kenn dara naka noonu mawqif ba noonu la ku nekk day taxaw fa nga taxaw man ngeen a dend jege kii di lap ci ñaqam yow sa ñaq yem la ci say ci say li nga xam ne mooy say tës say tës waaw Allah wallahu ala kulli shay'in qadir kon nag affaire baa ngi noonu de Allah Allah waaw mu ngi noonu hein kon mbir yi raglu na yaa ngi imaginer ñu la ne sa ñaq bopp ci ngay la da ngay ndax ndax la na hawli yawmal qiyam waaw kii daageeg bis ba jant bi ñuy xëcc taw jant bi xoolal fii rek ñun bu ñu amee ay léeg-léeg vingt cinq degré affaire bi tàng gaa naan wala trente degré oh canicule quatre jours successifs guddi jeeg ci ay vingt cinq guddi ji trente cinq bëccëg gi gaa yi dañuy ñàkk de transpirer mais ñàkk tooy xet da toog sa kër nekk sa kaw lal di ñàkk yor lu lay upp mu dem ba moom ci boppam mu tàng jër di jël ndox kii tàng ngaaw bu tàng jër nga far jël wantaay dolli ci fay ventilo <laughs> waaw ba pare di ñaq te yaa ngi ci sa biir néeg benn jant tiimu la lan ngay xalaat Allah Allah bés boobu kon bés boobu raglu na wallahi baabul xawf